أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعبدوا وتعاونوا البر والتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تسقوا تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم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 mu ne anna talbiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak mu ne loolu moom mooy mu ne talbiya ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu la woon comme niñ ko waxe léegi naka noonu gisoon nañ ci hadith soxna Aisha radiyallahu anha mu ne inni la a'lamu kayfa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yulabbi labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna al-hamda wan-ni'mata lak mu gisoon ne hadis Soxna Aysa bi moom radiyallahu anha nee na nag man mii def giñ naa xam naa naka la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxee doon defee talbiyaam bi mu daal di wax li nga xamante ne moom mooy baat yi ñu dégg léegi naka noonu gisoon nañ ci baabu tahmid wa tasbih wa takbir qabla al ihlal 'inda ar-rukub 'ala ad-dabba bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu sant gi ak sabbal gi ak kabar gi laata ñu yékkati suñu kaddu di talbiya bu foofu yéeg ci kaw euh, dabba bi maanaam mooy ne place yi nga xamante ne yëpp dañ fay dañ koy dañ fay defee euh, dañ fay defee talbiya maanaam yoonal gi ñu yoonal ci ñu yékkati kaddu gi ci euh, Euh, maanaam ci ñu euh, def fa ay sabbal ak ay ay ay sant yàlla ak kabbara comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon tamit ci hadith sayyidina Anas na Malik radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ñun kat ñu nekk Madina ñu julli ci tisbaar ñeenti rakka julli ci Dul Xulayfa euh, ñaari rakka takkusaan topp nag mu daal di dem ba fanaan fa maanaam topp nag mu daal di war bi nga xamante ne mu ne summa rakaba hatta stawat bihi ala al bayda hamida allaha wa sabbaha wa kabbara summa ahalla bi hajjin wa umra wa ahalla an-naasu bihima mu ne kon topp nag mu daal bi ñu fanaanee mu daal di ci kaw war kaw ga maanaam mu war maanaam mooy ci kaw gëléemam mbete mu daal di yem ci kaw ci moom ci bayda ci xurwa ci la daa di sante yàlla nag daa di sabbal borom bi subhaanahu wa taala naka noonu mu daa di koy kabbaral màggal ko topp nag mu doog a yëkkati doom ci wax ci maanaam def talbiya bi ci aj ak umra naka noonu gis nañ nañ ci baabu man la ahalla hiina bi bihi raahilatu buntu ki nga xamante ne moom dafa daa di yëkkati kàddoom ci talbiya gin maanaam jamono ji nga xamante ne moom la war waayam ye moowe loolu gisul nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma bi nga xamante ne daf koo indi ci gàttal mu ne a ahalla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hiina stawat bihi rahilatuhu qaa'ima ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa yëkkati kàddoom ci uh, talbiya jamono ji nga xamante ne moom la gëléem gi eh, yéem moo daal di taxaw naka noonu gisul nañ ci baabul ihlaali mustaqbilal qibla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne te yëkkati kàddu maanaam yëkkati googu ñu yëkkati di talbiya maanaam boobu dañuy ci maanaam jublu xibla mu nekk kon sunna boo xamante ne sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la mooy bi nga xamante ne moom la indi hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma mu daadi wax na summa rakiba fa idha stawat bihi istaqbala al-qiblata qa'iman summa yulabbi hatta yablugha al-haram mu daal di wax ne ki nga xamante ne maanaam bi mu yéegee ci kaw war waayam topp mu yéeg ci kaw war boo nga xamante ne moom la yemmoo nag mu daal di jublu ci xibla bi taxaw maanaam taxawal gëléemam daal topp nag mu daal di euh, di talbiya euh, ba keroog mu yegg ci xaram bi naka noonu gisoon nañ ci jëmmi euh, xadisam boobu muy bu sayyidna Abdullah ibn Umar bi moom ci boppam radiyallahu anhu ma ni nga xam ne noonu la doon doxale moom muy nekk koo xamante ne eh, tamit noonu la doon def mooy summa yarkabu wa idha stawat bi rahilatuhu qa'imatan ahram summa qaala hakaza ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al maanaam eh, wala boog hakaza ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaf'al maanaam noonu moom it mu def noonu comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee ci xadiis bi weesu ni nii laa gisee yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam def gisoon nañ tamit léegi nag ñu war a gis baabu talbiyati idan xadara fil waadi baabu buntu bi nga xamante ne moom mooy wax at talbiya ah, maanaam ah, di wax ah, at talbiya maanaam mooy di wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak idan xadara suy wàcc fil waadi ci xur wi maanaam mooy kon xuur wi su fekkente ne nit ki kon maanaam dafa nekk di tukki di dem ci aj ji fekk nag mu daal di weesu ci miiqaat bi wala muy romb miiqaat bi maanaam xur yi nga xamante ne moom la ñuy romb noonu nga xam ne day wàcc nga xam ne ay vale la loolu mooy xur vallée maanaam yi nga xamante ne day am ay léeg-léeg ay ay ay ay tund yoo xamante ne day yi di wàcc maanaam su ko tàmbalee soobu di wàcc rek maanaam daal di def talbiya loolu moom lay wax ni sunna bi nga xam ne moom la nekk sunna gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma comme li weesu maanaam ak bu sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu yëpp di tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci albayda bi mu nekkee dafa daal di yëkkati waat kàddoom daal di talbiya loolu yëpp muy dëgëral ne lool dafa nekk loo xam ne sunna la waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indiwaat buntu bi ngir leeral ne loolu yamul ci nekk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sunna la ci yeneen yenente yi alayhim asalatu wassalaam ñi fi mësa jaar ñoom lépp seen seen seen sunna la comme li nga xamante ne noonu lañ ko nettalee ci sayyidina maanaam ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis na ay yenent ñoo xamante ne ku mel ni sayyidina yunus ibnu matta ku mel ni sayyidina isa ibnu ak moom mi sëy ku mel ni sayyidina maanaam ñu def ko ak ñeneen maanaam comme li nga xam ne noonu lay ñëwee ci hadith sayyidina musa bi radiyallahu anhu moom lay indi nag mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Muhammad ibn al-Musanna moom mooy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi rahimahullahu ta'ala muy Abu Musa az-Zamin nekk kenn ci euh, sëriñu imaam al-Bukhari yu mag yi euh, nekk waa Basra nekk nekkoon imaam bu mag rahimahullahu ta'ala gane àdduna 167e année génn àdduna 252e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak Muhammad ibn Bashar bi ñuy wax Bundaar maanaam ñoom ñaar ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo lëkkaloo woon bokk at bi ñu gane àdduna bokk at bi ñu génn àdduna dëkk Basra bokk ay sëriñ naka noonu bokk ay taalibe ñoom ñaar ñëpp seen ay xadiis ñu ngi ci kutubu sitta ñoom sax seen ay sëriñ lañ maanaam sëriñu euh, maanaam imaam Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ak imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp la nekk seen sëriñ rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñëpp ñu indi ay xadiisam ci seen saxe ci seen xaw ci seen téere yi xadiis yi mu ne qaala xaddasanaa ibnu abi adiy te moom mooy muhammad ibnu ibrahim ibnu abi adiy maanaam abu adiy boobu nag moom ibrahim la tudd tamit mooy muhammad ibnu ibrahim euh, ibnu abi adiy as-sulami rahimahullahu taala muy abu amran euh, al basri moom waa basra la tamit rahimahullahu taala moom mi ngi gën a siiwee ci tur boobu ibnu abi abi moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk génn àdduna cent quatre ane quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom an ibn Awn muy Abdullah ibn Awn euh, ibn Artaban al-Muzani muy imam bu mag tamit comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon Abu Awn tamit moom mooy dàqantalam maanaam moom euh, ibn Awn la waaye Abu Awn tam mooy dàqantalam loolu tamit mbir la yoo xamante ne luy mat a jàpp la ci euh, xam-xam xadiis maanaam nga xam ne boo gisee Ibnu Awn nee na ak keneen ci ñëw ne Abu Awn nee na nga bañ a jàpp ne daa juum au lieu ne daa bëggoon a daal di wax Abu Awn maanaam wala mu bëggoon wax Abu Awn daal ne Ibnu Awn maanaam nga bañ a jàpp ne am njuumte la maanaam nga xam ne moom noonu tamit la nekk muy euh, waa Basara rahimahullahu taala waaye nag Ibnu Awn la gën a siiwee moom waa Basara la tam gane àdduna soixante-sixième année génn àdduna cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu nekk tamit imam bu mag rahimahullahu ta'ala euh, comme li nga xamante ne euh, moom euh, la ko ñu bëree bëri bëri seedeel mu nekk ku màgg nekk nit koo xamante ne ku sell la nit yàlla bu màgg la rahimahullahu ta'ala ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Mujaahid te moom mooy ibnu Jabr rahimahullahu ta'ala al-Makhzumi abul hajjaj dañ koy tamit abu muhammad muy dakantalam rahimahullahu di waa makka nekk imam bu mag ci wàllu tasawuf ci wàllu fiqh ci wàllu hadith naka noonu ci wàllu tafsir comme ni nga xamante ne ñi di xam yëngatu ci wàllu xam-xamu di dañuy dégg mujahid nee na maanaam kooku tamit euh, noonu la tamit ñu nekk ci hadith ak ñu nekk ci fiqh di xamee ay mbiram ak ay waxam ak naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu tasawuf loolu la ñuy gisee tamit ci euh, téere tasawuf yu mag yi ñuy solo lu bëree bëri ay waxam rahimahullahu rahmatan wasi'a moom mi génn moom moom nag euh, waa Makka la fa la dëkkoon naka noonu fa la àdduna gane àdduna vingt et unième année génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne annahu qaala mu ne kun nee na kunna nekkoon nañu inda ibn Abbas fa sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di xabrul umma wa turjumaanul qur'aan mu ne fa zakaru ñu daal di tudd ad dajjal ba ñu tuddee nag ad dajjal maanaam mooy saay-saay bu mag boobu nga xamante ne moom mooy saay-saay bi gën a màgg ci jamono yëpp buñ boolee moom mooy ki ci maanaam képp koo leen gis nag maanaam moom nag li euh, nga xamante ne noonu lay amee ay euh, saay yoo xamante ne dañ koy jiitu mooy dajjal maanaam euh, mooy ci mi maanaam mooy ab kàccikat bu mag maanaam koo xamante ne buñ balaa ñu leen kii dajjal la rek maanaam faw mu nekk koo xamante ne expliquer rek la man maanaam adduna bi yëpp day sos maanaam kooku moo tax pluriel bi mooy ak dajaaji la maanaam kon mooy dajjal yu mag yi euh, kooku nag euh, moom mooy bi ci gën a mag maanaam moom dana ñëw ci mujjul jamono insha allahu taala loolu tamit moo tax euh, xadiis bii nii li tax maanaam maanaam dinañ ci ñëw léegi insha allah taala Euh, mu naan na wa qaala moom moom ñu ne bu dañoo bind bay na no maanaam fii nag tudduñu benn yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi waaye maanaam dafa nekk loo xamante ne dañuy xam ne ay waxam la maanaam ay waxam lañ doon nettali doonte tudduñu ko ci anam gu leer maanaam comme ni nga xamante ne noonu lay leere maanaam te alquran tamit day faral di def loolu maanaam comme bi mu naan euh, euh, wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba maanaam bu fekkonte ni yàlla borom bi subhaanahu wa taala dafay eh, jàppee nit ñi ci li ñuy fàggu kon ma taraka ala dhahriha du bàyyi ci kawam benn dara luy dukkat maanaam ci kawam boobu suuf si moo tax ñuy wax maanaam comme ni nga xamante ne eh, hatta tawaarat bil hijab bi yent yàlla Sulaymaan waxoon tamit alayhi salaam maanaam kooku tamit jant bee tax muy wax doonte tudd ko woon maanaam ak yeneen yeeg yeneen yoo xamante ne dañuy maanaam alxuraan day wax fekk ñu xam ne kii moom évidence lu ci ne lii lay waxal maanaam fii tamit noonu rek la demee maanaam mu ne dañoo mu ne moom dafa wax maanaam yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam ne maktuum dañoo bind bay na ay nay ci diggante euh, bët yi ñaari bët yi kaafir maanaam ne fiir la maanaam moom ab ma dajal fii ci fii fii fii dañ ci bind ci jëbi maanaam kaafir maanaam waa ji kii ab yéeféer la maanaam dool nag képp koo xamante ne ab jullit nga nag da nga ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy naafeq yi ak yéeféer yi ñoom duñ ko gis lool nag biñ ko waxee ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko naam dëgg la ne moom moo ko wax waaye fa qaala ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daanne lam asma'ahu loolu de musuma ko dégg maanaam mës ta dégg mbir moomu maanaam mooy ne loolu ko bett la ngir ne yeneen i saxaaba radiyallahu anhum ñoom ñoo ko solo moom dégg ko woon ci yenente bi sallallahu loolu tamit day tegtale ne ab saxaaba maanaam mën naa dund euh, maanaam te du du xam ay mbir yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa jàngale na ko te ñeneen ñu ñëw ci ginnaaw xam ko maanaam loolu day am naka noonu tamit bokk na ci liñ ci xame mooy boroom xam-xam bu mag mën naa réere mbir moo xamante ne euh, ay ta maanaam ñu ndaw ndaw ci ay taalibi danañ ko xam maanaam loolu tamit dana am euh, li nga xamante ne nag la mënta réere mooy lu ëpp ci li taalibe xam maanaam loolu moom borom xam bu mag mënu koo réere li mu mën a réere rek mooy ay yenn détail yoo day am moo tax mënee fu ta ŋàññi nit ci ne diw xamul woon nangam maanaam loolu mënee fu ci maanaam ci ne tuutal ak xeetu dayo ci mu xam-xam waaye bi nga xamante ne moom lañ ko mën a maanaam discrédité ci ne kii kat du borom xam-xam mooy mu réere ay mbir yu bari yoo xamante ne da ko bari ci yoo xamante ne taalibe yi gën a ndaw dañ koy xam loolu moom day daal di tegtale ci ne koo kat du boroom xam-xam mu ne kon nag foog bi Seydina Abdullah ibn Abbas waxee loolu radiyallahu anhu mu ne walaakinnahu waaye moom qaala dafa wax ne amma Muusa ndaal yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ka anni mi ngi mel ni man ah, maanaam maanaam maa ngi nii anzuru di xool di jàkkaarloo di di xool ilay yi jëm ci moom maanaam moom mooy izin hadara bi nga xamante ne day wàcc maanaam ah, fil waadi ci xurwa yu lab bi di talbiya maanaam loolu nag yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ki yàlla Musa alayhi salaam ci xur wi moom it muy wàcc di dem di di def ajam di talbiya te léegi li nga xamante ne moom mooy maanaa bi naka noonu ci yent yàlla Isa alayhi salaam maanaam li tax daañ ci ñëw léegi maanaam li tax Euh, ñu dajjaal ñu tudd ko fii moom mu daal di ñëw ñu tudd dajjaal moom mu daal di tudd yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam li tax mooy ne effectivement yent yàlla Isa tamit alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali ci moom lu mel nii ak ci yeneen yeneen tamit loolu moom moo tax comme que dañoo tudd dajjaal te dajjaal moom yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam ñooy fekkante maanaam te dajjaal boobaa yent yàlla Isa alayhi salaam moo koy maanaam ci histoire bi lu mel noonu la woon dañ noo wax histoire boobu ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamante ne noonu la gisee ne yent yàlla Isa alayhi salaam maanaam ci lu weesu waaye tamit ci jamono ji ñu ne waaye ci jamono jii di ñëw surtout maanaam ci jamono ji ñu ne maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ak jamono yii di ñëw ci bu wàccaatee maanaam dina dina dina dina wàcc xuru yi di tarbiya di talbiya maanaam loolu ba pare tuddaale ci xista bi di tudd ay mbiram bu tuddaale dajjal maanaam looloo tax mu daal di koy tudd maanaam moo tax mu daal ne non mais man nag yent yàlla Isa ale um, yent yàlla Musa moom laa déggoon ay biram maanaam moom histoire boobu maanaam wax jooju bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettalee ci yent yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam maanaam dañ koo nettali ci ko doon nettali nag mooy Mujaahid maanaam wala keneen dafa nettali ba nettali waale de sax Dajjaal dañuy bind turam maanaam dañuy bind ci ci jëwi kaafir ni ab yéeféer la loolu moom moo am rapport ak li tax mu daal di koy tudd ngir ne yéen ci yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam moom euh, mooy rey dajjal maanaam euh, comme niñ ko xamee moo tax ci ku ne yéen ci yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam ñëw na mooy diw bu boobaa liñ lay laaj moom mooy anakan mooy dajjal ngir ne dajjal li lay won ne du koo xamante ne ku ñu xamul la maanaam mooy ne lii bokk na ci dalil bi mooy ne lu luy bind la ci jëbi kaafir maanaam koo xamante ne nag bi dañuy bind baax maanaam ci diggante euh, ñaari bët yi kaafir te benn bët bi day fatt comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam ne i'lamu anna rabbakum laysa bi awar maanaam xam leen ni mu ne inna i'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu wa'lamu anna rabbakum laysa bi awar mu comme ni mu nekk ci hadith sahih bu nekk sahih ma muslim rahimahullah wa kama qala sallallahu alayhi wa sallam mais na ngeen xam ne doo leen gis seen boroom ba keroog ngeen di dee feeg dee woo leen doo leen gis yàlla na xam ne seen boroom muy yàlla du ko patt maanaam comme ni nga xamante ne dajjaal looloo ko dal maanaam euh, te yent yàlla Isa alayhi salaam moo koy euh, rey te diggante ñaari bët yi foofu lañ bind kaafir maanaam kon moom euh, noonu la mel maanaam kon képp koo xamante ne maanaam loolu day tegtale ne dajjaal jëmm la ju taxaw maanaam du ab système bu ñuy wax wala boog ñu naan mooy caméra bi borom benn bët beeg yooyu noonu du jëmm ñu taxaw kooku caméra du du nit maanaam du ko ñuy rey itam maanaam euh, te foo déggee ni ñu ngi koy rey rey maanaam day def nangam day dox di dem di def nangam ak nangam ba pare di reyaate wala ñu koy rey moom itam maanaam loolu muy nit la maanaam kon euh, wax yooyu waxu caaxaan la euh, képp la koo xamante ne dafa wax ne gis yent yàlla Isa alayhi salaam mi ngi fi ñëw na wala ñëw na ba jàll nañ ko laaj anata jàll parce que dajjaal moom faw laa budda ak ak ak musiba yu mag yi mu war a def ci àdduna bi kooku moom bu fekkente ne gisaguñ ko te gisaguñ ko te li lay won ni gisaguñ ko gisoon nañ ko mooy ne bi maanaam fitna wu masiixu dajjaal boo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu koy melal bi mu ñuy melal mbugalu bàmmeel maanaam wala boog fitna yi bàmmeel ne dinañu leen nattu ci bàmmeel nattu bu toll wala gu jege nattu bi dajjaal di def maanaam nattu bi leen di nattu ci dajjaal maanaam loolu moo lay won ne nattu dajjaal moo gën a garaw fuuf fuuf bi ñuy fekk ci bàmmeel bi wala boog mu jege ko maanaam c'est que moo bu ñuy fekk ci bàmmeel bi bokk wala mu jege ko bokk la ñuy koy lañuy ñuy naatable maanaam lan ngay xalaat ci ñun suñu àdduna bi buñ gisul dajjaal yàlla nañu yàlla saabu am na yeneen mbir yu teg ci la ne dajjaal ñëwagul maanaam mooy le fait que bu fi ñëwee euh, quarante jours rek la fi def fan bu njëkk bi day tolloog ñaareelu fan bi moom mooy tolloog weer ñetteelu fan bi mooy tolloog semaine yeneen fan yi tolloog comme yeneen fan yi maanaam loolu yëpp day teg ci ne ne dajjaal ñëwagul te euh, ñun te ñaanuñu yàlla fekk fekkente ak moom parce que kuy wax ne kooku c'est vrai que xamul euh, léegi fa léegi bi nga xamante ne moom la wax kon ne Seydina Musa alayhi salaam lii tamit beneen mbir la mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam le muy gis yenent yi alayhi salaatu wasallam ñuy wàcc maanaam nekk ci suuf si di def seen ay aj wala mu leen di dégg ñuy talbiya di leen di gis ci xuru yi ñuy wàcc di def talbiya lool day tegtale ne yeneen yi alayhi salaatu wa salaam génnuñu àdduna comme ñun ni ñu génnee àdduna wala comme maas bi ni ñu génnee àdduna lu tax parce que ñoom bu ñu génnee àdduna dañuy continuer ñoom ak ak akaabiru siddiquna yi radiyallahu anhum maanaam ñoom li nii def mooy ñoom bu ñu génnee àdduna dañuy mën a dox ci àdduna bi gox asamaan yëpp suuf si fu leen neexee noonu la ñuy mën a def. moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di leen mën a gis ci jamono moom ñoom ñuy def ñooy ñuy def aj beneen bi ci def tamit moom mooy ne ñoom jaamu yàlla comme duñ ne waaw dee ginnaaw dee dégg nañ ni jaamu yàlla amut maanaam ay julleek ay woor yooyu yëpp dootul amate ñu ne waaw waaye ñoom jaamu yàlla googu noonu dafa nekk loo xam ne maanaam moo leen di dund maanaam dafa neex ci ñoom du nekk loo xam ne taklifan la mais tashrifan lay doon du nekk lu leen di togg mu nekk jëf buñ leen di togg responsabilité la leen dee leen def nangam waaye dañ leen koy terale comme ni nga xamante ne noonu la waa àjjana sàbbal gi ñuy sàbbal yàlla ak di ko sant ak yooyu noonu nekkee seen dund maanaam ni ñuy nooyyee comme ni nga xam ne nag yul euh, euh, tulhamuna nafasa comme wala wala boog yulhamuna euh, yulhamuna tasbiha wa tahmira kama kama tulhamuna nafas waa àjjana nit yéen nii yéen ci àdduna ni ngeen di nooyyee maanaam ni leen yàlla inspiré ngeen di respirer di noyyi xam nga booy noyyi léeg-léeg rek nit ki dina noyyi ay jamono du ko bàyyi xel li mu ngi noyyi maanaam noonu xamante ne noonu la nekkee lu naturel ci yéen ñoom sàbbaal ak sant yàlla noonu la naturel ci ñoom maanaam mooy kon euh, ñoom ni maanaam yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ak nit yàlla yu mag yi ñoom loolu euh, seeru génn àdduna tegtalewul ne dañuy dee mu jeex. déedéet ñoom après dañuy mën di dox ci goxi asamaan yi suuf si nu mu leen neexee mën di nekk nu mu leen neexee te loolu tamit day tegte la ne mënees na leen a gis ginnaaw bi ñu làqoo maanaam loolu segam mën naa nekk ci yent yàlla Muusaa alayhi salaam ci yent yàlla Isaa bi yii di wàccaat ci yent yàlla Yunus ak ñeneen ak ñeneen alayhimu salaatu wassalaam nan ngay xalaat ci sangu-sang yi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu lay tegtale ne maanaam day daal di tëj débat ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënees na ko ginnaaw bi mu làqoo waa wala déet ak yu mel ne yooyu moom da ko day tëj débat boobu wallahu aalam euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi na ko dina ko indi wax hadith numéro trois mille trois cent cinq ak cinq mille neuf cent treize ak sept mille cent trente imam Muslim indi na ko hadith numéro cent soixante six euh, ci waa kutubu sitta nag maanaam ñoom ñaar ko indi imam Ahmad ibn Hanbal tamit na ko xadis numéro deux mille cinq cent ak deux mille cinq ko ñu gis ne xadis bi waa asxaabu ko maanaam borom saxeex yi ñoo ko indi waa asxaabu sunan indi wuñu ko rahimallahu al-jami' ne baabun bunte ngi nii ba tey ba tey ci wàllu talbiya geek ak euh, yi ci aju yépp mu ne kay fa ana naka tu xillu lay yëkkati maanaam lay defee ihlal lay talbiya alxaidu aji gis di mbërëg wan bu fasaa ak ki nga xamante ne day gis gisin maanaam ñoom nan la ñuy talbiya maanaam bu boobaa imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa am luy war a leer ci ay mbir yi maanaam moom mooy ne xam nga eh, ahal la ci cosaan muy yëkkati kàddu ca kaw wax ko te loolu noonu mboolem borom moo xam yu dëppoo nañ ci ne jigéen ji du ko wax ca kaw maanaam la bayka boobu noonu du ko wax ca kaw comme ni ko góor ñi di defee te loolu rek dalil na buy wane ne imaginer jigéen bi dañ koy wax ne ko doo nodd jigéen yi buy jàng buy julli du jàng alxuraan bi ci kaw jigéen ji buy talbiya maanaam di euh, aji maanaam du wax labbayka allahumma ba ca kaw damay laajte ndax lii nii moom ana lan moo gën a foor yii yëpp ban lan moo gën a foor bu fekkente ne yow da ngaa ne sa woy yi ngay wayloo say say say say taalibi ñoo gën a foor euh, loolu maanaam ñaar rek nga mën a wax maanaam gën a foor bu boobaa ñu ne la kon bàyyi bàyyil wayloo gi ngay wayloo sa taalibe yi bu dee moo gën a foor ñu ne la génn nga ci lislaam maanaam tànn sa la neex la dégg mu ne kon nag ahalla maanaam mooy kon tal bi maanaam mooy lan mooy takallama bihi wax na ko loolu lay tekki mu ne kon maanaam fii nii bu dee ci jigéen li muy tekki liñ mën a wax mooy bi bihi mooy wax na ko mooy wastahlalna Euh, te moom mooy taj maanaam wax nañu ko tàmbali nañ ko maanaam euh, euh, mooy tàmbali dara wa ahal wa ahlal na al hilaala maanaam ahlal na gis nañu al hilaala weer wi maanaam ndax al hilaal mooy weer wi buy doog a feeñ noonu mu ne yii yëpp kulluhu li yëpp min al-zuhuri ci feeñ la ci feeñ rek la maanaam wastahal la mooy tàmbali na maanaam almataru Euh, euh, taw bi li muy tekk mooy xaraja génn na mina bi ci niir yi loolu lay tekk maanaam nga gis ne même xataa euh, istahalla bi ñuy wax ci gone bi mu naan mooy istihlaal gone wala boog mooy mooy lan moom mooy tàccu tàccu na mooy yuuxu na maanaam mooy judd na tegtalewuñ ne day yuuxu daay man mais judd na def na luy wane ni dund na maanaam kon ci kaw loolu dañuy gis ne cosaanu ahal la mooy wax ci kaw mooy wax ci kaw waaye euh, tegtalewul ne daa iman faw mu nekk ne dañoo war a wax ci kaw loolu la imaam al-Bukhari yi di jublu moo tax muy gën a leeral baat bi muy woma uhilla lépp loo xamante ne dañ ci dañ ci tudd li ghayrillahi ci kudul buur yàlla bi ci moom maanaam képp ko lépp loo xam ne dañ koo rendi te tudd ñu ci turu yàlla maanaam da ngay gis ne liy wane ne uhilla li ghayrillahi bi li muy tekki mooy li mu ne wa wala taqulu ma lam yuzkar ismullahi alayhi lépp loo xam ne tudd ñu ci turu yàlla maanaam kon li muy tekki mooy kon nga tudd ci beneen tur bu bokkut ak turu yàlla te loolu noonu aajo woowul nga yu ko wax ko ci kaw maanaam loolu yëpp day tegtale ne kon jigéen ñi duñ wax ca kaw naka noonu woowu woote loolu min istihlaal sabi yi comme ni ñu ko waxee léegi mooy tàccu gone gi maanaam tegtalewul ne faw gone gi yuuxu ñu doog a wax ne ah kon nag euh, dund la maanaam bu defee dara luy tegtale ne dund la rek mooy tam mooy def na ko léeg-léeg tamit dañuy wax comme masalan ci téere ñu naan baraatul istihlaal maanaam mooy su fekkente ne da ngay wax ci tàmbali maanaam loolu ci balaaxa maanaam dafa am lu ñu tuddee balaaxatul isti bara baraatul istihlaal mooy tey bu may bind téere wala may wax ci benn affaire maanaam tàmbalee di tudd yàlla di sant yàlla di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam façon bi mooy li may waxaale ci biir baax yi muy tàmbalee ci la ñuy xamee ni sujet bi ma nar a wax nangam la bu ma nee par exemple ñu ngi sant yàlla moom mi nga xamante ne moom moo yoonal aj moom moo moo ko farataal def ko ci jaamu mi mu nekk farata di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne moom mooy kii nga xamante ne moo ki gën ci ñu aj ba pare matale ba pare aj dëgg-dëgg aj gu mat ga maanaam waxee noonu maanaam da daal di xam ne li mu nar a waxtaanee tey mooy ak maanaam loolu mooy balaa atul istihlaal maanaam loolu tamit loolu xam nga tegtalewul ne faaw ma wax ko ca kaw yuugu ko wala yu mel noonu loolu yëpp maanaam kon loolu day dëgëral li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi di ko leeral léegi nag mu def leneen li nga xamante ne moom moo aju ci yi ci topp muy yeneeni masala yoo xamante ne dana ko indi insha allahu taala ci xadiisu soxna na bi radiyallahu ta'ala mu nekk xadis boo xamante ne moom mooy maam la ci atte yu bari bari ci atte ak ak umra naka loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ay wuute yu bari yoo xamante ne ci at xadis bi la mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab lay haddathana Abdullah ibn Maslama te mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi mu ne qaala mooy ci gën a dëgër ci bi solo ci imaamu Maalik rahimahullahu taala maanaam moo tax xadis bii nii. xadis la boo xam ne bokk na ci càll yi gën a dëgër ci luñ koy am mu ne qaala haddathana Maalik muy imaamu daarul hijra an ibn Shihaab muy az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr muy ibn al-Awwaam an Aisha ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha zawjun nabi bi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat moom nee na xaraj naa dañoo génn ma an nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Madina lañ génne loolu lay tekki fii hajjatil wadaa ci ajub gi nga xamante ne moom mooy ajub tàggootoo ga maanaam lu tax maanaam ne aj bi moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam benn aj bi dong la aj ci l'islam laataa l'islam nag doon na ak yeneen aj waaye aj bi nga xamante ne moom la aj ci biir l'islam aj bii kese la muy fukkeelu ak ah, ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag boo gisee mu naan ñu tuddee ko xajjatul wadaa maanaam moom mooy ngir ne daf cee da ci doon tàggatoo loolu benn la ñaareel bi ci des mooy daf cee waaraate maanaam daf cee tàggatoo mais xëy na dootoo leen wala boog xëy na ginnaaw aj bii dootuma ajati maanaam loolu muy tàggatoo naka noonu ci la defee discours am bu mag boobu ci Arafa maanaam bi nga xamante ne daf cee waar mi ci xupp leen ci bu baax a baax ah, maanaam mu nekk euh, euh, xupp tàggatoo maanaam muy waaraate maanaam vraiment delloowaat nit ñi ci yàlla de fàttaliwaat leen naka noonu tamit ci la taxawee maanaam daal di wax ne ndax matal naa ñu ne waaw mu ne yàlla seedal maanaam yooyu yëpp day tegtale ci ne euh, maanaam lu tax ñu tuddee ko xajjatul wadaa mu ne fa ahlal naa ñu daal di euh, maanaam ñu daal di euh, ñu daal di talbiya maanaam ñu tàmbalee. ci suñu aj gi maanaam bi umratin ci ak umra euh, summa nag maanaam lii nag euh, dañ koo tënk maanaam ngir ne am na ci yeneen riwaayat ne bi ñuy tàmbali di génn Madina maanaam loolu lu ma tabaayee xel la bi ñuy tàmbali di génn Madina mu ne ñoom aj lañu lañ doon lañ doon tàmbalee maanaam mooy biñ pare biñ nekkee Zul Xulayfa mu ne xaj ah ah ak maanaam ak umra lañu lañu def maanaam moom la defoon moom soxna Aysa radiyallahu anha léegi bi nga xamante ne euh, wala boog moom ci boppam parce que dafa am am na ci riwaaya parce que maanaam dafa comme li al-Hafiz Ibn Abd al-Barr wax rahimahullah ne xadiis bi dafa bëri dafa am ay istiraat ci niñ ko solowee maanaam léeg-léeg dañuy soloo ne da dañoo aj beneen bi riwaaya bi ne dañoo umra beneen bi ne dañoo aj ak umra maanaam bu boobaa dañuy daal xam ne mënees na leen a boole comme yeneen Yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee xiraan waaye nag soxna Aysa radiyallahu anha mi nga xamante ne moom la def te loolu riwaaya euh, sidna bi ibn Awwam bi radiyallahu anhu euh, daf koy leeral maanaam ne dafa moom bi muy moom ci boppam mu ne fa ahlaltu bi umra moom ci boppam umra la def maanaam moom umra la la la la defoon euh, ihlaal bi maanaam moom la waxoon ne labbayka allahumma umratan Euh, kon ci biir ñi àndoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la léegi nag borom xooxoo bi nag dañ ciy wutee daf ci am ñu jàpp ne déedéet aj la def aj la defoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñeneen ñi jàpp ne déedéet umra moo tax ñu daan ne euh, kii maanaam euh, sayyidina Zubayr Urwa ibn Zubayr bi radiyallahu anhu dafa juum loolu moom moo tax ñoom ñu ne daa juum moo parce que lu tax parce que dañ ne al-Qasim ah ibnu Abu Bakr ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr al-Aswad ak Amra ñoom ñëpp dañoo ne soxna Aysa radiyallahu anha aj la wax aj la def kon Seydina euh, Zubayr ibn Awwam euh, Abdullah ibn Zubayr bokk radiyallahu anhu moom kon li mu wax ni maam mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa def def def maanaam dafa juum ci ni mu solooy wax ni waaye wax jooju lu ñuy delloo la maanaam wax la joo xamante ne lii wane ni du du li dëgër mooy ne soxna euh, mooy ne am na ñeneen ñoo xamante ne comme Tawus ibn Kaysan Euh, comme euh, Mujaahid ak ak Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maanaam ak Seydina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam comme ñu ñeent ñoo xamante ne ñoom nee nañ ah ah ne moom umra la def kon loolu day tegtale ne mënuñoo juumloo euh, maanaam mënuñu leen a juumloo te Urwa ibn Zubayr mooy ci gën a dëgër ci bu solo ci soxna Aysa radiyallahu anha mooy ci gën a dëgër. naka noonu moo tax ñoom euh, ñii dàq mais euh, déedéet umra la def mais aj la maanaam jàpp ne aj la def loolu ñoom ci seen bopp xëy na ñoom lañ war a xool euh, maanaam ne déedéet c'est parce que ñee ñoo gën a bari ñoom ñeent lañ ñii ñett lañ donte ñu dëgër lañ waaye nag munuñu juumloo ku mel ni Seydina Zubayr Abdullah ibn Zubayr juumloo Seydina Jaabir ibn Abdullah juumloo kii Euh, euh, Tawus ibn Kaysar ah maam ñoom ñëpp mënuñu leen a juumloo ak euh, ñoom Mujaahid ñoom mënuñu leen a juumloo wee kon mbir mi lan la mooy ne effectivement umra la def te dina leer insha allahu taala ci kanam maanaam moom li mu wax soxna Aysa radiyallahu anha bu ñu xoolee riwaayaat yëpp li ñuy comprendre xaqiqatan wallahu aalam mooy ne bi ñuy jóg ñoom dañoo yéene woon aj ak umra sauf que moom soxna Aysa radiyallahu anha umra la yéene woon ne bu demee day umra def tabattu maanaam su paree ak ngir ne yóbbaalewul woon hadiyu bi comme ni nga xamante ne noonu la euh, leere ci ne yenent bi sallallahu alayhi moom noonu la waxee ñeneen ñi ci des ñépp ñu yóbbaalewul woon hadiyu ñi yóbbaalewul woon hadiyu yépp daf leen a wax ñu def la ñu ñu def tamattu maanaam kon moom dès le départ comme xamoon nañu yóbbaalewul hadiyu moom dafa demoon pour def tamattu léegi nag mu ne kon nag mu ne summa topp nag qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man képp koo xam ne kaana nekkoon na maahoo di ànd moom hadiyun mu hadiyu fal yu fal yu hilla na daa euh, def euh, maanaam na daa di yëkkati kàddoom maanaam ihlaal maanaam tàmbale armal bil hajji ci aj ma'al umra umra képp koo xamante ne am na hadiyu am na hadiyu rek na def aj ak umra mooy lan mooy xiraan summa topp nag laa la bu mu dindi armal bi xatta mbete la mu daal di dindee simmeeku ci armalam min huma ci ñoom ñaar jami am mboolem seen loolu mooy xiran mooy nga dem ba pare nee na fa xadimtu ma dem nag Makka bañ demee ca Makka nag mooy bañ demee ba ba jublu Makka nag nee na wa ana fekk man xaa doon damaa amee mbërëg maanaam moom dafa bëggoon a umra bi muy dem waaye bi mu dee weesoo miqaat bi umra ko taxoon a jóg waaye bi ñu yeggee ci saraf ci boobu ñetti fan def na ci weeru euh, wala boog weesu na ci weeru dul xijja parce que ñoom ñi ngi yegg Madina ñeenteelu fan bi mu ñu ngi yegg Makka ñeenteelu fan bi ñetti fan weesu na ci dul xijja moom mu daal di gis lan mbërëg ye loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko kon nag sa umra yi soppi ko yéene gi nga def ko aj foofu la ko waxee moo tax lu tax waaw mu def ko aj yéene gi daf koy soppi def ko aj lu tax parce que su demee Makka du ko mën a umra li tax du mën a umra lenn rek la mooy su duggee day fekk dafa amee mbërëb te comme dafa amee mbërëb du mën a tawaaf kaaba gi voilà léegi nag moom mu ne moo tax mu ne moo tax nag tawaaf ci kaaba gi ci néeg bi wala bu caageen bay nag safa wal marwa daw tamit diggante safa marwa waaye fa shakawtuma daal di jàmbat zalika loola ila nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ma in ko di euh, firil rasaki sa bopp wam tashiti te nga peñewu wa ahilli ah te nga ilaal bi la xaj di ci aj nga armaal armaalu xaj maanaam moom dafa ñëw mënul woon a umra yeneen bi sallallahu alayhi ko waa léegi da ni ngay def kon muy da ngay dangay da ngay nga peñewu maanaam firéeku te peñewu boobu nag loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñeneen ñi di di di jàpp ne Urwa da ciy juum maanaam bokk na ci li ñuy waxee ne Urwa daa maanaam parce que dañuy wax ne donc comme que dafa juum lii mooy wane ni daa juum ndax dañu ko firil sa bopp te nga peñewu mais loolu noonu mooy lan maanaam charte loolu bokkul li yàq ak li yàq umra maanaam eh, fireeku bu jigéen ak peñewu yàqu ko loolu ngir lan gisoon nañ ko mooy lu ñuy jéggale la mooy yi nga xamante ne parce que bu fekkee ne nag surtout bu fekkente ne te ijmaa am na ci ne bu ko wóoree ni su ko defee karaw gi du wadd mën na koo def kon bu boobaa tamit loolu lañ ko wax euh, bu boobaa nag mu daal di génne maanaam mu daal di firiku daal di daal di armal léegi day aj parce que lu tax mu mën a def lool mu ngir ni mooy après dina mën a dem Arafat parce que aj euh, benn kii bi ciy farata euh, Euh, tawaaf bi ci farata mooy tawaaful ifaada mu ne wax tawaaful ziyaara di ko wax tawaaful rukn boobu moom mooy farata te boobu faw lu jóge Arafat fii demuñu Arafat euh, ba dem Muzdalifa xëy dem euh, dem sànni ji bu ñu dellu ci ci la ñuy doog mën a def ci la ñuy def tawaaf boobu te comme tawaaf boobu noonu moment boobu lañ ko mën a def loolu nag kon bu boobaa li ci def yëpp te bu dee ki nga xamante ne moom mooy dafa gis ay mbërëgam mën na koo bañ a def kon comme que mën na koo bañ a maanaam mën na koo bañ a def xaar xaar xaar ba mërëg yi jeex mu doo a def tawaaf boobu noonu d'ailleurs sax mëneef na koo booleeg tawaaful wadaa bi boo nga koy def rek yéene waala tawaaful wadaa bi ci biir def sa maanaam mooy tawaaf bi ngay tàggoo kër muy néeg néeg muy maanaam joxe kaaba la kon loolu tamit day dëgëral ne euh, ne soxna Aysa radiyallahu naa li mu defoon mooy umra maanaam lu tax. parce que su fekkoonte ne aj la doon def duñ ne ko firil sa bopp defal nangam léegi nga daal def defaat armal pour aji mu ne ku ko waxee noonu léegi nag ba mu defee loolu mu ne arsal euh, dégg nga waddaay te nga bàyyi al umra ta umra bi maanaam wax ji dafa leer wax ji dafa leer leeraay boo xam ne mu ne futa juumloo <laughs> ah, maanaam détails yi yëpp ne ak njuumte da cee am nee na fa faaltu ma daal di koy def fa lamma ba nga xamante ne xaday naa noppi naa pare naa alxajja ajj bi nag arsala nii ci la ma yabalee annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngir ne euh, ñu demee arafat ci la mbërëg gi jeex maanaam euh, kon ñetti fan maanaam bu ñu xoolee dañuy gis ne mbërëg bi daanaka juróom-ñaari fan la def ndax euh, ci ñetti fan bi ci juróom-ñeenteelu fan ba ba bañ ca génnee ci juróom-ñeenteelu fan ba maanaam daanaka ci fukkeelu fan bi ci la ci la ci la arrêté kon muy juróom-ñaari fan léegi ci lay dellu si nag léegi bu boobaa day daal di mën a dem tawaaf kaaba ji def tawaaful ifaada maanaam ajam mat loolu nag lay wax ne mu ne nag bi nga xam ne ne ci la paree nag arsalani ci la ma yobal annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maa abdurrahman ibn abubakar mu moom ma ànd ak sama euh, frère bi abdurrahman ibn abubakar radiyallahu anhu ila Tan'im ca Tan'im fa'tamartu ma daal di umra umra gi tamit borom moom yi wuute nañ ci ban umra la maanaam ndax umra gi daf koo def ngir ne dafa war a euh, defaat maanaam umra ga mu yéene woon moom lay def ngir tamattu bi ndax umra googu la loolu euh, euh, comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy maam ne bu ñu wala boog xiraan la def boog plutôt maam dafa defoon xiraan umra ak ajam moo tax mu def ko loolu nag. comme ñenn ci Hanaabila rahmatullah jàpp nañ ko mbir mi riwaaya la ci imam Ahmad rahimahullah waaye li nga xamante ne moom mooy euh, mazhabu Hanafi rahmatullah alayhi mooy ne xiraan euh, ji maanaam ñoom bi ñu jógee aji <coughs> bi mu ñëwee maanaam comme xiraan la def comme maanaam euh, non mazhabu Hanaabila rahmatullah mooy tamattu bi maanaam ne dafa mujj a bàyyi aj bi mais dafa bëggoon a def tamattu comme maanaam day boole aj ak umra Euh, beneen bi nga xamante ne mais ngir mbërëg ji moom moo taxoon mu yéexee umra bi te umra bi comme que yéene woon na ko ci mu matal ko voilà comme ni comme yéene woon na ko ci départ bi munu koo dindi léegi ñi nga xamante ne ñooy fuqaaw Shaafi'i ak Hanaabila ak euh, Hanaabila rahmatullah maam ñoom li dëgër ci ñoom nag mooy ne mbir mi demewut noonu mooy ne euh, umra ji nii umra la boo xamante ne jaamu yàlla bu dooleeku kese la te loolu tamit amaan na mooy li gën a dëgër lu tax ngir ne umra gii le fait que mu war a delluwaat ba tànn en maanaam muy génnaat ci armal bi ñëwaat parce que umra en fait boo duggee Makka maanaam boo duggee Makka bëgg a umra ba pare wala maanaam wala euh, bëgg a demaat maanaam wala ak ba pare bëgg a demaat beneen umra faaw da ngay génnaat ba ci tànn en ba ci xel bi maanaam fi xaram bi jeexee te foofu Tan'im ci xool xaram bi jeexee comme ni ko gisoon vingt sept kilomètres la nekkee ci euh, de Makka nga génn duggaat maanaam euh, soit euh, Tan'im wala Ja'ranet wala feneen hmm? voilà mais foo xam ne xàll gi maanaam xaram bi jeexee na ko nga dem dellu si waat foofu nag la ñu tuddee masjidu Aïcha maanaam mooy Tan'im foofu noonu am na jàkk ju fa nekk mu ñu tuddee ko masjidu Aïcha Euh, foofu kon moomu la génn dellu ci waat comme tey tey bu fekkente ne nit ki dafa dem Makka masalan maanaam dafa dugg Makka daañu man damaa bëgg a bu buy bu bu bu bu bëggee omra euh, buy dugg buy dugg ci xaram bi la war a tàmbal maanaam ci miiqaat bi la war a tàmbalee yéene ni day umra. léegi su duggee bu umra ba pare jekki-jekki ne man de bëgg naa umra waat day génnaat ba ci tanxim doo ko duggaat maanaam loolu faw faw lay am euh, léegi nag mu ne nag bi ma defee loolu euh, nee na fa tamartu ma daal di umra fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko haadihi bii makaana umratiki mooy pa mooy place mooy remplacer mooy taxaw taxawaayu umratiki sa umra ga maanaam ngir ne umra boo ko xësee ba yéene faw nga defaat ko loolu nag day daal di dëgëral mi nga xamante ne moom la Hanafi yi wax rahmatullah alayhi mais seen umra gi maanaam umra bi njëkk ga mu yéene woon faw mu remplacer ko defaat ko la dégg nga xaalat nee na fa taafa mu daal di bii alladina gaa yi nga xam ne kaanu nekkoon nañ ahallu doon Euh, talbiya bil umrati ci umra bil bayt ci kër ga ci néeg ba wa bayna safa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy daw diggante safa wal marwa ak marwa summa topp nag xallu ñu daal di simmeeku maanaam moom bi euh, maanaam bi ñu paree tawaafu ziyaara bi summa topp nag tawaafu ñu daal di tawaafaat tawfan tawaaf aaxar beneen an yarji'u ni dañoo dellu si min minan ci minan maanaam ndax buñ jugee minan saa su ne dañuy tawaafaat wa amma ndaal nag alladina gaa yi nga xam ne jama'u dañoo dajale woon alxajja aj wal umrata ak umra fa innama li am balees rek mooy tawaafu dañoo tawaafam tawaafan waaxidun benn tawaaf loolu tamit di dëgëral ne tawaafu kii euh, euh, tawaaful qudum benn yoon lañ koy def boo defee xiraan maanaam doo ko def ñaari yoon wuuteeg li xanafiye yo rahmatullahi alayhim wallahu a'lam euh, kon xadis euh, bi imam al Bukhari rahimahullahu taala gis nañ ni maanaam gisoon nañ lu bari la ko indi euh, indi woon na ko xadis numéro trois cent six trois cent dix cinq cent soixante dina ko indiwaat ci mille cinq cent soixante ak mille six cent trente-huit mille cent quatre-vingt-onze sept mille sept cent neuf mille sept cent quatre-vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-huit yëpp ci côté aj bi la yëpp ci aj bi la ak umra buntu aj ak umra yi euh, dina ko indi tamit deux mille neuf cent cinquante deux quatre mille trois cent quatre vingt quinze ak sept mille deux cent vingt neuf imaamu Muslim euh, moom indi na ko xadis numéro euh, cent vingt et un juróom-ñetti yoon mille deux cent vingt et un juróom-ñett mille juróom-ñetti yoon maanaam huit fois imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-un ba mille sept cent quatre-vingt-quatre imam an indi na ko xadis numéro deux cent quarante 2997 ak 2991 imam Ibn Maaja im na ko xadis moo 641 2981 ak 3000 imaamu Maalik im na ko xadis moo 1167 ak 1227 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ni gis na xadis bi sitta euh, ñoom ñëpp euh, solo lañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi rahimahullahu jamii mu ne baabu man ahalla fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam ka ihlali nabi sallallahu alayhi wa maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne ahalla euh, dafa euh, euh, talbiya ihlal maanaam mooy dafa armal yéene ci armalam gi fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ka ihlali ka ihlali kem eh, ajug maanaam kam armalu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam moom mooy tey bu fekkee ne danga ni ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam danga ni ah, man day fas naa yéene armal waaye nag sama yéene gi moom mooy dama ko yéene comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam xawma lan la yenente bi def waaye comme moom laa ko def loolu nag moom mooy eh, bu fekkente ne loolu moom mooy eh, mooy ta'liqul maanaam loolu la mooy xaram armal bi dama koo aj mooy nii yéene bi mooy daan ta'liqu niyya maanaam mooy damaa aj ci maanaam mooy dama koo lonk ci koo xamante ne keneen la loolu nag euh, bu fekkente ne parce que dafa am benn affaire mooy bu fekkente ne ibhamu niyya la mooy dama yéene sama yéene mooy dama koo euh, dama dama koo euh, itlaaqu niyya dañ ko wax itlaaqu niyya wala ibhamu niyya mooy dama koo boyal maanaam mooy daal man daal maa ngi dem Makka maa ngi dem ca aj ga maanaam soit damay aj wala damay umra mais daal maa ngi dem dugg naa armal naa mais yii nii guma benn bu précis maanaam waxuma ne damay ifraat waxuma ne damay tamattu maanaam waxuma benn ci may def nan xiraan moom day weesu booy romb fekk yóbbaale woo hadiyu gi ah voilà léegi su dee dama ko yóbbaale tamit xaw ma ban lay def yooyu yëpp ma daal koy yéene léegi bu boobaa ni may def moom mooy dama naan euh, daan ne xamaguma bu may def loolu nag borom ko xam yi rahmatullah dañoo wuute léegi lan moom mooy lan mooy wàcc maanaam lan mooy effectif parce que de toute façon euh, soo ko tàmbalee maanaam tey bu fekkete da ngaa dugg nga ne ah man de léegi def naa ko waaye nag euh, li ma yéene li ma yéene maanaam yéenewuma dara waaye tàmbali naa tawaaf maanaam li nga xam ne moo jaadu nag mooy bala ngaa def benn at jëf benn rek ci jëf manaasikul xaj wala umra yi mooy tawaaf bi te moo ci njëkk su dee da ngay umra tawaaful qudum la ah bu dee ci aj maanaam da nga ñëw rek pour nga ñëwee euh, te lool xadiis soxna Aysa bi radiyallahu anha leeral na ko parce que su doon nekk euh, dafay ràññeeku kon aj bi mooy yàqu Euh, kon bu ma ñëwee dugg si daan ne ah waaw léegi euh, comme dama fas yéene umra wala fas fasuma yéene koo xamaguma lu may def maanaam foofu ba dañ la da yéeneel balaa ngay tàmbalee nag su fekkente ni yéenewuma maanaam ma rek tàmbalee tawaaf boobaa tawaaf boobu lan la ñi nga xam ne ne fuqaha Hanafi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne ñëw nga rek tàmbalee tawaaf loolu li muy tekki kon moom mooy saa yow li nga def nii umra la parce que umra moo am ponk bu ñuy tuddee tawaafu qudum kon yow li nga def umra la tudd léegi nag fu fekkente ne da ngaa ñëw rek dam arafat maanaam mooy masalan ñu ñëw juróom-ñeenteelu fan bi ñëw rek xëy rek euh, wàcc sa avion wala yooyu rek dem dugg ci dëkk bi directement rek nga daw arafat mën naa ne. bu boobaa damaa dem arafat directement moom laa njëkke dañ la aj aj nga am maanaam kon yow umra woo aj nga maanaam bu dee yéene ji précisé boobu loolu mooy su dee ci cadre ibhaamul niyya ñi loolu mooy waxu xanafi yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy maaliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, euh, ak lu mënti xew maanaam yow euh, loo boo ñëwee umra nga def ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ naan la lu mënti xew aj la rek parce que aj moo gën a màgg léegi nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, beneen masala bi nga xamante ne tamit wuute nañ ci moom mooy su ma ajee su ma yéene ci yéene keneen maanaam boobu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah dañu ne ahan kay sa aj dana baax maanaam ci kaw nga xam maanaam kooku nekk ku ku exister ba pare nekk ne ñëw na Makka maanaam <laughs> ñëw na aj si na parce que su ajsiwul sa aj gi day yàqu loolu muy daal mu loolu moom mooy daal maanaam lu ëpp am na nag ci fuqaha Maalik ci rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañ ne loolu kat yeneen bi sallallahu alayhi ci jamonoom rek la mënoon na nekk maanaam loolu bariwul nag ñu ko wax ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim mais li nga xam ne moom mooy zahiru mazhabul maliki rahmatullahi alayhim mooy lan mooy ne mën na nekk comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci waxu ñeneen ñi ci bu boobaa nag euh, loolu wax jooju moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah daan ne daan ne euh, imaam al-Bukhari li mu ne ci jamono yenente bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam daal di wax ne kii def lool ci jamono yenente bi sallallahu alayhi maanaam moom dafa mel ni imaam al yi daf koo tënk ci loolu ngir ne moom mazhabam dafa jëkkook mazhabu ñooñu ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhi waaye nag euh, zahir mooy ne euh, du woon loolu rek moo tax imaam al-Bukhari wax ko rahimahullah maanaam imaam daf koy wax ngir maanaam moom dafa maanaam moom dafay faral bi doxalee noonu maanaam lépp lu muy wax rek dafay faral di tudd yenente bi sallallahu ak di askanele biir jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak bi mel noonu te it euh, maanaam obligé wul ne gis-gisam mooy ne mooy waxu Maliki yooyu rahmatullah ko wallahu a'lam mu ne qaala ibn Umar sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu wax na jëlee na ko an nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu xadiis sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma ñëw ci kanam insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathanaa al makki ibn ibrahim mm-hmm. rahimahullahu taala maanaam mu nekk sëriñ imam Bukhari bu maga mag maanaam eh, te moom rek la nekk sëriñam maanaam moom moo ko jot a gis ci waa ashaabu kutubu sitta muy makki ibn ibrahim ibn bashir ibn farqat eh, donte ñeneen ñi solo nañu hadiisam rahmatullahi alayhi maanaam moom eh, moom ci moom rek moom la solowee li nga xam te ne moom la ñuy tuddee sulaasiyatul Bukhari maanaam ci Makki ibn Ibrahim mooy xadis sayyidina Salaba ibn nga xam ne mooy ñaar fukki xadis yooyu ci moom la ko solowee mu al-Makki ibn Ibrahim eh, ibn Bashir ibn eh, Farqad muy Abu Sakan at-Tamimi al-Hanzali rahimahullahu ta'ala di waa Khurasan waa Bursi la moom gane àdduna cent vingt-sixième année génn àdduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam mu ne an Ibn Jurayj muy Abdullah ibn Abdul Malik gisoon nañ ko qaala Ataa annahu qaala qaala Ataa muy ibn qaala qaala Jaabir muy ibn Abdullah al-Ansaar radiyallahu ta'ala anhu mu ne amara digle na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Aliyan sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu an yuqiima ci mu taxaw ala ihramihi an an yuqiima mu sax ala ihramihi ci xarma ci armalam wa zakara mu tudd qawla waxu Suraqata mu sayyidina Suraqata ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu euh, moom tamit ci saxaaba yi mag yi la bokk radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom lañ joxoon ci jamono yenente bi sallallahu ci jamono sayyidina Umar radiyallahu anhu maanaam li nga xam ne moom mooy euh, euh, chaîne euh, Kisra yi maanaam moom lañ ko doxoon te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digal ko ko mooy bi ñuy bi muy gàddaay moom moo toppoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah ba yeneen bi dikk ko nga buñ la koy jox maanaam nga di ko téye maanaam mu nekk maam nga mu nekk sax moomeel maanaam nga yilif dëkk dëkk boobu maanaam te loolu loolu lu soree sore la woon jamono jooju waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam garanti loon ko ko maanaam moom euh, dix-neuf xadis lañ soloo ci moom ci xadis yonent bi sallallahu imam Bukhari benn xadis rek la indi ci moom ah, radiyallahu ta'ala anhu euh, kon moom ñu euh, ngi jëlaat na vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njaal bennu xilaafa sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu mu ne wazada na nag maanaam moom it yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko koo dëgëral maanaam daf koo saxal loolu Euh, ne ko moom it mën naa euh, mën naa mën naa aj comme ni yeneen bi aje mooy xiraan comme Seydina Ali karamallahu wajhahu waaw mu ne euh, yokk na Muhammad ibn Bakr muy Usman al-Bursani Abu Abdullah muy dax wala Abu Usman al-Azdi rahimahullahu ta'ala al-Basri moom ci juróom-ñeenteel génération bi la bokk génn àdduna deux cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa Ibn Jurayj maanaam muy Abdul Malik qaala mu ne qaala lahu wax na ko annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bima ahlakta ana ci lan nga armal yaa ali yow sayyidina ali karramallahu wajhahu qaala mu ne bima ci li nga xamante ne ahalla moom la armale bi ci moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy daf ko acc yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu loolu mooy ne mën naa qaala mu ko kon nag fa ahdi maanaam euh, kon euh, sa hadiyu bi hadiyu bi fekk yoroon na xat yu indaale na ko yaman lan jóge woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam Dakar parce que moo ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom bokkuñu woon ñëw ak Makka ne bis boobu at boobu ndax yenente bi sallallahu alayhi yabaloon yaman ba mu ko yabalee bi muy ñëw nag nii ak si moom foofu la jógee ñëw ñëw ñëw Makka bi mu ñëwee nag daal indaale xat bi mu daal di wax ne mais bi muy dugg si ci miqaat bi dafa ne maa ngi yéenee miqaat maanaam aj si maanaam def li bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam armal li ngir li yenente bi armal sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu la mook Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ñoom Suraqat ibn Malik ñoom loolu la moo tax moom lay wax moom radiyallahu ta'ala anhu léegi nag ba mu defee loola mu daal di ñëw fekk euh, ñoom ñëpp seen jaay ñoom ñëpp yoruñu woon hadiyu yenente bi a alayhi wa sallam mu indaale woon tax mu ne woon gars yi su ma doon mu def leen tamattu su ma dul woon li ma indaale sama hadiyu kon damay daal di euh, firi sama aj gi def ko umra ba pare ma def tamattu loolu tax bokk te loolu tax xanaa bi lay rahmatullah jàpp ne tamattu moo gën voilà moo tax ñu jàpp ne tamattu moo gën ngir ne yonent bi sallallahu alayhi moom la def loo saxaaba yi radiyallahu ba pare daan ne moom su mu indaale lii kon tamattu la def voilà mais comme indaale na ko ba pare kon fam mu def xiraan maanaam noonu lañ koy gisee. voilà moo tax imam ahmad rahimahullah daan ne li ma wóor li li li wóor mooy ne yenente bi sallallahu alayhi moom xiraan la def waaye nag tabaxaw moo gën voilà maanaam ngir sababu ni ko yen euh, noonu la def moom mu daal di euh, def li nga xamante ne moom mooy euh, xiraan comme yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nag wam te nga sax xaraaman bi kuy armal kama anta kem ni nga nekke maanaam ni nga nekke ni ni nga armale nga continuer armal noonu maanaam bañ a def bañ a firi euh, armal bi xadis bi imaam Buxaari maanaam ngir bañ bañ a bañ a def tamattu voilà sa xadis bi imaam Buxaari dina ko xadis dina ko indiwaat xadis numéro quarante quatre cent cinquante cent quarante quarante deux mille huit cent cinq imaam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro quatorze mille quatre cent neuf cent quarante kon ñu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta maanaam ñett ñoo ko ci solo mu imam Bukhari imam Abu imam an ah imam Ahmad solo ko maanaam ñu ne tamit hadith bi bokk na ci nga xamante ne maanaam imam Bukhari daf ko wéeta wëlif imam Muslim rahimallahu al-jami' na qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathanaa al-Hasan ibn Ali al-Khallaal ah, al ah, te mooy al-Hulwaani Abu Ali dañ koy wax Abu Ali di ko Abu Muhammad Hasan ibn Ali al-Hulwani rahimahullahu taala fii imaam Bukhari rahimahullahu taala daf koo askanale maanaam moom euh, rahimahullahu taala euh, moom ci onzième génération bi la bokk mi ngi génn am na deux cent quarante deuxième a ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Makkatal Mukarrama moom nag ay xadiisam euh, ñi ko indi maanaam moom sëriñ la ci waa xam kutubu sitta ba mu des moom an-Nasaa'i maanaam ñoom ñëpp solo nañ ay xadiis moom la imam an-Nasaa'i rahimahullahu rahimahullahu jamii'an mu ne qaala haddasanaa Abdus Samad muy ibnu Abdul Waaris ibnu Sa'iid ibnu Zakwaan at-Tamiimi rahimahullahu ta'aala muy Abu Sahl at-Tamiimi al-Anbari di waa Basra bokk ci juróom-ñeenteelu génération génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa Saliim Hayyan mooy ibnu Bistaam al-Huzali euh, moom jàngat alquran bu mag la rahimahullahu taala bokk ci juróom ñaareelu génération bi nekk tamit waa Basra comme ñi ci def mu ne no qaala sami'tu Marwan al-Asfar muy euh, Abu Khalaf al-Basri rahimahullah al-Ahmar euh, rahimahullahu taala bokk ci ñeenteelu génération bi moom nag fii rek la imam al-Bukhari solo xadisam ci Sahih bi yëpp moom fii rek la la la am la am xadis ci ci ci saxee bi ba saxee bi daj maanaam dootoo ko gisati jeex na romb nañ ay mbiram mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na moom qadima jëm dëgmal na yegg si na Ali sayyidina Ali radiyallahu anhu ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min al yaman tukkee ca yaman fa qaala mu ne bi ma ahlalta maanaam ci lan bi ma ci lan ah maanaam ci lan ahlalta nga daal di armaale wax maanaam eh, def sa talbiya lan nga wax mu ne qaala dana bi ma ci li nga xamante ne ahalla moom la ah, armaale daal di wax def talbiya bi ci moom annabi yonent bi sallallahu alayhi fa qaala mu ne ko lawlaa bu lu woon an na naka ma'in ànd ak man alhadiya hadiyu bi ah muy gëlëm ji ma indaale la ahlaltu kon danaa firiku bu dul woon loolu danaa firéeku maanaam lii dee dëgëral ma sabu xanaa bi lay rahmatullah am ne tamattu moom moo moo gën maanaam euh, kon euh, loolu euh, lii da ko daal di dëgëral maanaam comme ni nga xam te ne noonu lañ noonu lañ koo gisee woon wallahu aalam maanaam kon dañuy gis ne xadis bi Euh, maam imaam Bukhari rahimahullahu taala kon dina ko indi waat xadis numéro quatre mille trois cent cinquante trois imaam Muslim dina ko xadis numéro deux cent neuf cent trente un imaam Ahmad dina ko xadis numéro quatre mille neuf cent quatre-vingt-seize ak cinq mille cinq cent neuf ak douze mille quatre cent quarante-sept douze mille cinq cent deux douze mille neuf cent vingt-sept ak euh, treize mille huit cent treize euh, kon mu nekk xadis boo xamante ne day tegtale li tax imaam al ko rahimahullahu taala mooy comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee maanaam te loolu mu xam jamono yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam wala yeneen jamono ñoo ci am maanaam ngir ne bu doon ne da yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagoo kon dina maanaam faaw yeneen bi sallallahu alayhi waaye euh, loolu tamit day euh, maanaam hadith bi imaam al-Bukhari maanaam kon niñ ko gisee imaam al-Bukhari imaam Muslim ak imaam an-Nasa'i ñoo ko solo kon euh, imaam amma imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja kenn solowu ko ci. rahimallahu al-jamii' mu ne wa qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Yuusuf te moom mooy al-Firyaabi gisoon nañ ko rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ath-Thawri mu ne an Qays ibn Muslim mooy al-Jadali al-Udwaani Abu Amr mooy daakar kalam génn àdduna 120 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waa Kuufa bokk ci juróom benneelu génération bi mu ne am Tariq ibn Shihab euh, muy ibn Abd Shams ibn Salama muy Abu Abdullah al-Bajali al-Ahmas al-Ahmasi euh, di waa Kufa tam rahimahullahu taala moom di ci saxaaba yi radiyallahu taala comme niñ ko gisoon na ah, euh, ci saxaaba yi la bokk radiyallahu anhum génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye moom dafa gis Yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam waaye ci xilaafa Seydina Abubakar radiyallahu anhu la bu njëkk fekkee xare comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon euh, radiyallahu ta'ala anhu moom nag solo wul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu euh, mu ne an Abi Musa te mooy al-Ash'ari mooy Seydina Abdullah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu mooy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Euh, moom it ci sahaaba yi la bokk radiyallahu anhu génn àdduna ci Kufa quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, cent soixante-trois xadis moom mooy musnadam euh, imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci quarante-neuf xadis imam al-Bukhari wéetoo ci quatre xadis imam Muslim wéetoo ci quinze xadis ci xadis Seydina Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom nee na ba'athani yabal na ma an-nabi bi sallallahu alayhi wa sallam ila qawmin jëm ci ay nit min bil Yaman ca Yaman maanaam kon moom ak yéen Seydina Ali la yabaloon ak ah, noonu moom Seydina Muaz bokk ibn Jabal radiyallahu anhu maanaam ñoom la yabaloon maanaam gisoon nañ hadith Seydina Muaz radiyallahu anhu ba mu ko yabalee ca Yaman ah, ah gisoon nañ ko ci wàllu azaka voilà maanaam léegi nag mu ne fa ji fa ji tuuti ba mu nee na ba mu dikk. ma ñëw nag wa huwa fekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bil batha ma nga ca batha maanaam batha u Makka moo tax ñuy wax mm. ah, foofu la nekkoon maanaam moom mooy xur woo xamante ne ndox daf faral di jaar waaye euh, bu bàyyee jaar rek maanaam di euh, mu xaw a nekk loo xam ne suuf si day nooye ah xaw a tooy tuuti maanaam loolu mooy batha maanaam mu mu nekk comme bandal loolu moom mooy batha maanaam euh, moo tax yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam batha u Makka bi moo tax ñu doon ko al abu maanaam mu bokk ci turam yi yenente bi sallallahu alayhi mu ne fa mu ne bi maa ci li nga xamante ne euh, euh, maanaam jur cosaanam ni mu nekkee moom ci boppam sallallahu alayhi wasallam cosaanum booleem minde fii te euh, foofu noonu muy place u Makka nekk place nga xamante ne moom mooy cosaanu suuf si maanaam suuf si nekk cosaanu univers bi tamit te moom ci suuf soosu lañ bindee moom ju tedd ci sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, moom mu ne ñoom fa qaala moom mu ne bi ma ci lan ahlalta moom nga euh, armale yow sayyidna Abu Musa radiyallahu anhu qultu nee na ma ne ko ahlaltu maa ngi armale yëkkati sama kat maanaam ci talbiya ka ihlali kéem ah ihlalu nabi sallallahu alayhi maanaam ni yeneen bi def rek laa qaala mu ne ko hal ndax maa aka mi ngi ànd ak yow min hadiyin hadiyu ndax am nga hadiyu qultu mu ne ma ne ko laa déedéet loolu nag fa amarani mu digal moom ma fatuftu ma daal di tawaaf bil bayti ci néeg bi wa bis safa ak ma daw diggante safa wal marwa ak marwa su ma topp nag amaral ni mu digal ma fa axlaltu ma daal di firi sama armal maanaam nga gis Seydina Ali ni mu ko waxe maanaam nga gis ne yéene gi mënees na koo soppi maanaam mënees naa soppi nit ki mën naa yéene masalan euh, ifraat wala mu yéene euh, maanaam euh, umra wala maanaam dugg ci ba ci biir daat ne finalement damay aj maanaam finalement maanaam tabattu laa yéene woon mais ifraad lay mujj def après maanaam comme ni soxna Aysa def radiyallahu anha loolu tax ba mu defee ifraad bi ginnaaw gi nag ci la wëlbatiku dem defe ji ab umraam kii tamit maanaam moom la ko digal ne ko na def finalement moom la def tabattu voilà lu tax parce que indaalewul hadiyu bi loolu moom moo tax nag wuute giñ ciy wuute comme ni ñu ko gisewoon ci noonu lañ koy gisewaat insha allah mooy ne xiraan moo gën pour ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci gox yooyu goxu euh, yi wër Makka dëkk yi wër Makka xiraan moo gën ci ñoom ngir ne ñoom danañ mën a yóbbaale seen xat yu li nga xamante ne euh, maanaam moo xam dañ koy dugal ci seen ay oto wala dañuy ànd ak moom wala yu mel noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii euh, dëkkee suñu dëkk yi nii tabatoo moo gën ci ñoom ngir ne Euh, ñun mënuñoo yóbbaale suñu haddu yi maanaam kon buñ demee ñu def tamattu def suñu umra après fi simmeeku euh, bu juróom-ñetteelu fan ba ñu daal di solwaat daal di daal di ne labbayka allahumma hajjan daal di wuy ne ñu ngi aj dem mi nan euh, buñ ko jógee ca ëllëg sa ñu dem Arafat maanaam loolu moo gën ci ñun ñi nga xamante nag ñoom ñooy ñu dëkkee Makka ci biir Makka ñoom ifraada gën ci ñoom ngir ne ñoom at bi yëpp am nañ temps mën a def def def umra maanaam kon euh, loolu mu ne nag euh, te moo tax bi mi nga xamante ne mu ne ko ndax ndax euh, mu ne xel maaka bi mu ko laajee loolu mu ne ko de bi mu ko waxee nag mu ne fa at fa suma top amaran yi mu digal ma fa axlaltu ma daal di simmeeku daal di dindi sama armal bi fa ataytu ma daal di dikkee nag imra'atan ab jigéen min mi bu bokk ci suñu waa kër sama sama nit fa machatat fa machatat nii mu daal di may peñe aw wala boobu fasalat mu raxas raxasi sama bopp mm. maanaam xadis bi bokk na ci fi caaxaankat yi di sukkandikoo maanaam di wax ne masalan laal maanaam eh, jox loxo jigéen góor ak jigéen maanaam xaraamul ngir ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari na benn jigéen la ci sama peuple maanaam suñu suñu nit ñi maanaam moom moo ma ah, peñal sama bopp bi moo ma ko raxasal maanaam ak yu mel noonu ah, allahumma ne maanaam subhaanallah maanaam gisuñu sax ne maanaam jëf ji ñu wax ne moom la def moom la ndaw si def loolu noonu euh, euh, ci gis rek dafa ñaaw maanaam ci ñoom niñ ko bëgg xalaate alors que ci yeneen riwaayaat yi nee na imra'atan min bani qaysin maanaam benn jigéen boo xam ne ci doomu qays la kan mooy qays papa maanaam mooy sërëm la manaam kon loolu day day tëgtale maanaam ne e, e, e, yàlla na yàlla sàmm nee na nag fa qadima mu daal di ñëw Umar sayyidna Umar radiyallahu anhu fa qaala mu ne inna xuzu maanaam inna xuz buñ ñun dañuy jàpp bi kitaabillahi ci téereb yàlla bi fa innahu ndax moom kat day ya'muruna daf ñoo digal bi tamaami ci ñu mottali moom sayyidna Umar radiyallahu anhu moom dafa ne moom bi mu ñëwee daf ne ñun dañuy jàpp ci téere yàlla bi ndax daf ñoo digal lan ñu mottali ndax qaala allahu buur yàlla dafa wax moom taala moom aji kawe ji wa atimmul hajja wal umra maanaam mottali lañ ak umra maanaam kon nga gis ne laa budda nga mottali ko wa in walla loolu moom mooy buñ ci jàppee wa in naquz suñu jàppee wa in naquz suñu jàppee nag bi sunnati nabi ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi fa innahu naka moom kat lam yaxilla du euh, euh, du ñu fireeku du ñu simmeeku xatta mbete naxara ñëw mu rendi al hadiyu hadiyu bi maanaam kon ñaari possibilité lañ am am nañ possibilité ah am nañ possibilité xiraan voilà am nañ possibilité ifraat ndax ifraat moom mooy du ma simmeeku fee hadiyu gi loolu moom mooy xiraan ifraat obligé wuñ nga rendi hadiyu waaye hadiyu sunna la ci alors que tamattu da ngay obligé ren bi hadiyu waaye lan waaye da simmeeku seen diggante bi maanaam kon mooy su ma tàmbalee aj sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma jàngal ne mën naa yéene aj ba pare yegg si daal di firi yéene boobu daal di damay finalement def tamattu su ma paree ma daal di ajaat maanaam loolu sunna moom ko jàngal kon loolu du tekki ne mataluma li nga xam te ne moom mooy mottali na ak umra li ab li boo baaxul kay mooy mu génn après dama sama yoon te te mottali wu ma li ma yéene woon loolu moom du ko man moo tax soxna Aysa radiyallahu anha bi mu yéenee umra ñu ne ko léegi mu yéenee aji ko finalement umraal waaye après nga aj ngir ni indee la woon lan maanaam hadiyu bi te xiraat nga bëggoon a def maanaam aj ak umra day defandoo waaye nag allah budda mu mottali ñaar yëpp maanaam mu aj ak umra maanaam loolu moom mënut a su fekkente ne da ngaa mën nga def def tamattu après mais mënoo def ifraat voilà wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari na ko indi hadith numéro 1565 1724 1795 4346 4397 imam Muslim na ko hadith numéro 1221 ñaari yoon imam An-Nasa'i na ko hadith numéro 2738 ak 2742 imam Ahmad na ko hadith numéro 273 1950 19505 19534 19548 19671